alaa inna lillahi ma fi samaawaati wal ardi alaa inna wa'da allahi haqq walaakinna aktharahum laa ya'lamuun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab juróom fukki ba ak juróom mu ne alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna lillahi ñeel na boroom bi tabaaraka wa ta'aala maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yi wal ardi ak suuf alaa waawe alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna wa'dallahi xoq dëgg-dëgg digub wàlla mu leen dig ne di ngeen dekki ëllëg te dina leen xisaab dina leen fay ku nekk li nga doon jëf xaqun waat naa ne loolu dëgg la de walaakin na waaye li am ba des mooy aksarahum li ëpp ci yéefér yi laa ya'lamuuna xamuñu dara moo tax gëmuñu ko huwa boroom boobu leen dig nag te lu muy def la moom yii mooy ki nga xam ne mooy dundal ne yéen ñiy dund ak li leen fi jiitoog li ngeen di gis muy dund yépp boroom dee ko joxuk dund wayu miitu te mooy rey lépp loo xam ne faatu na daal di faatu rek mooy boroom bi moo ko joxuk di nga xam ne moo ko joxuk deede moo ko rey wa ilayhi te ci moom turja'una ci ngeen di dellu bu ngeen faatoo ne yaa ayyuhan naas yéen nit ñi qad jaatkum dëgg-dëgg dikkal na leen surtout yéen waa Quraysh ñi maw'idatun waaraate min rabbikum tukkee ci seen boroom tabaaraka wa muy alquran ji wa shifaa'un te moom lii leen dikkal de moom am paj la lima fi suduuri kéeféer gi nekk ci seen xol yeeg ñëkk-ñëkk yéeg yooyu yépp mooy ne da koy faj de wa hudan njub kese la wa rahmatun yërmande kese la waaye ngir ñan lil mu'miniina ñeel ñi nga xamante ne ñoo ko gëm mooy alquran boo bëggee mu nekk sa shifaa lima fi suduurik alhamdulillah lima fi sadrik wa hudan wa rahma foog nga bokk ci ñi nga xamante ne ñooy muminuuna yi boo bëggee mu nekk li nga xamante ne nii mooy day nekk luy faj li nekk sa dënd ñëkk-ñëkk mooy fi nga xamante ne nii ak li nga xamante nag kéefér ñàkk wóolu borom bi tabaraka wa ak feebaru xol yi lay dal yit boo bëggee mu wër ci alquran ngay ñëw ku ko fi bàyyi nag mooy yow yaa bàyyi la lay faj ba pare di ko wuti feneen te lool mooy doo faju wa hudan te njub la ci lëndëmu àddina bi wa rahmatun te yërmande kese la lil mu'minina ñeel way ngëm yàlla yi xul moo tax suñu boroom nag ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax leen nag ne leen bi fadlillah waay waay ci ngëneelug yàlla gu yaatu gii mu leen dottil moo raba bi rahmatihi ak yërmandeem gii fa bi daalika waay waay ci loolee ci lii nii fal yafrahu bége leen ci huwa moom xayrun moo gën mimma yajma'una li nga xam ne moom la ñuy dajale ci poñeetu màddina de kon mooy bi fadlillah waay waay ci ngëneelug yàlla gii muy lislaam gii mu leen terale ëndil leen ko wa bi rahmatihi ak yërmandeem gii muy alquraanam ji waaye bi rahmatihi yonentam bi nga xam ne mooy ar rahmatul muhda mooy ki nga xam ne yërmande gi nga xamante ne nii moom la boroom bi teg ngir di ci gindee jaam yi te moom la waxoon ne wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ne man de yónniwuma leen woon illaa lu dul rahmatan yónniwu ma la woon illaa rahmatan lu dul nga nekk yërmande kese yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam lil aalamiina ñeel mbindeef yi moo taxoon mu ne woon ca suuratu al imran mu ne fa bimaa rahmatin min allahi linta lahum fa bimaa rahmatin ci yërmande gu rëy rëy rëy rëy rëy gu tukkee ci sa boroom bum la defal yow seydinaa muhammad di alayhi salaatu wassalaam moo tax lintalahum nga mënaan mooy ci sa kanamu saxaaba yi kon moom mooy ar rahmatul muhda suñu boroom nee na ngëneelug yàlla gii mu ñu teg muy lislaam ak yërmandeem gu réy gii di rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak alquraanamum gii ak sunnaam ji yoonam wii sunnaam ji waay waay fa bi daalika waay waay ci lii fal yafrahu na ngeen ci bëgge moo tax dank nit ki buy jaamu yàlla kenn waru ko bu xamee dëgg-dëgg kenn ginu ko féex moo gën a féex féex de moom nooy nekk koo xam ne day bëgg saa su ne même bu dee ne ay poosam lëf newu ci kontu amul sax banque amul dara xamul sax fan la jaar waaye moom kenn ginu koo bëgg ndax xam na ne moom li mu yor de toute façon moom kenn amul lu ko muy nekk ci lislaam am yonent bi alayhi salaatu wassalaam ar-rahmatul muhda teg fexe teg tànkam fi mu ko tegoon xam ki ko borom bi tabaaraka wa taala booleel wallahi falyafrahu fa bi daalika falyafrahu waay waay bëgg leen ci loolu la de huwa moo gën huwa moom de xayrun moom rasulullah de xayrun waaye huwa moom lislaam huwa waaye moom mi nga xam ne mooy alquran xayrun moo gën fuuf jàpp ci ma maa na ci li nga xam ne moom la ñuy dajale ci poñaatum àddina moo xamante ne dara yàlla taxul de bul waxal ara'aytum moo ngi ndax gisu ngeen maa li nga xamante ne nii anzalallahu moom la borom bi tabaaraka wa ta'ala wàcce lakum ñeel leen mir rizqin ci loo xam ne wërsëg goo xam ne moom la leen wàcceel fa ja'altum minhu loo xam ne lu ngeen di dunde ak wërsëg gim leen defal ci kaw suuf léegi nag yéen amu ngeen dara lu ngeen di def waa Quraysh lu ak yéeféer yi faj'altum minhu haraman wa halala ngeen jàpp wërsëg gi leen borom bi defal ngeen jàpp naan lii dagan na lii xaraam na lii dagan na ci loo xam ne min tilqaay anfusikum daal mooy daal yéen daal ci seen plein gré nga gis loolu waa Quraysh loolu lañ doon def moo tax ñu naan bëy yi wala gëléem gi bu amee ñaata comme ni ñu koy gisee ci suuratul an'am bu amee ay at yi nangami at bërgal nañ ko naanatim soowam day xaraam te dañ koy bërgal kenn dootu ko lekk waaye kan moo leen ko digal loolu borom bi loolu lay wax waaye it ki nga xamante ne nee na moom layikaar banu lay ibn layikaar la mooy ne léegi nag nee na ñoom ñooy les législateurs ne les députés ñoom ñooy voter li nga xamante ne mooy loi yi jàpp yi nga xamante ne borom bee ko dëganal di ko xaraamal naan ren di xar dafa xaraam léegi nag mel noonu ne léegi mooy yow lu yàlla kii nga daal di koy xaraamal léegi ba ci yépp nga commencé daan lii moo tagar jàpp li nga xam ne borom bee ko xaraamal sàngara nga ne yow def nga ko ci loi bi loo xamante ni daganal ko na ko prostitution muy jaay li nga xamante ne nii mooy mooy jigéen wala góor buy jaay boppam ngeen ne dagan na waaye li nga xamante ne mooy làpp mbaam xuux nga ne yooyu yépp dagan na dugal ko ci loi bi waaye loolu noonu suñu borom ne waaye yéen xanaa gisu ngeen li ngeen xamante ne nii qul araytum xool leen rek yéen yéefér yi ca waa Quraysh waaye ba àddina biy tukki maa ci li nga xamante ne anzala la wàcc allahu lakum def leen ko xéewal la ngir yéen min rizqin ci loo xam ne wërsëg gum leen defal ngir ngeen seen dund gi ngeen man gi ne mën a jag fajaaltum amu ngeen dara lu ngeen di def na ngeen jàpp di def minhu ca loolu mu leen daganal xaraama jàpp loo xam ne moo tax xaraamal lu borom bi daganal loolu bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy wa waaye fekk loo xam ne borom bee ko xaraamal ngeen ñëw daal di koy daganal daal qul wax leen ne ñoom ñoom ñépp ñu koy def ba àddina bi tukki yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax leen waaye yow jullit bi allahu adina lakum waaye yéen borom bee leen jox ndigal ci lii nii ne leen léegi dee leen dagana la ko xaraamal daal am ala allahi taftaruun wala boog yéen da di duural borom bi tabaaraka wa taala waaw lool la mooy dañ koy duural voilà waxoon nañ la yéeféer yi ja suuratul Araf loolu lañ doon wax naan wallahu amarana biha tam boroom bi ci boppam fekk dañoo fekkoon suñu bàyyi di def lii waaye borom bi ci boppam moo ñu ko digal kon loolu moom leer na ne ñoom dañuy duural borom bi ndax ñoom dañ naan borom bee leen ko defal loolu nag loolu la rek ak ki ñëw ne waaye lii animal totémique la yéen yi ngeen sant kon waru ngeen a lekk lii nii kan moo leen ko digal lu dul shayatin yi lan yéen li yàlla daganal ngeen ne waaye kii warul a lekk njamala ah njamala dafa xaraam ci ñoom parce ñoom nii lañ sant ndax mooy seen animal totémique waaye yéen léegi ñooñ laaj leen qul allahu adina lakum qul ah allahu adina lakum mooy yéen ndax boroom bi moo leen jox diggal ci lii ngeen di wax ak lii ngeen di def am alallahi taftarun wala boog ci borom bi ngeen di duural ay wax di ko di ko naral wa ma dhannu alladhina waaye yow nag lan mooy njortal ñi nga xam ne yaftaruna alallahi alkadib mooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy duural boroom bi tabaraka wa taala di sos ay mbir naan lii dagan na lii xaraam na ba pare di ko as askanale borom bi tabaaraka wa taala mook nga xam ne tamit dafa taxaw ji wax ci ñu laaj ko ay masala ndax lii dagan na am na mu koy waxe ci loo xam ne bi ghayri ilmin tegu ko ci xam-xam te amul daraja ittihaad di waxe bakkanam kooku moo gaayee yem laaj ko moom tamit allahu adina lakum ndax boroom bi leen digal lii moo la ci jox digal am na alallahi taftarun wala boog borom bi tabaaraka wa moom ngeen di duural suñu boroom nag ne wama la alladina waa lan mooy njortal ñi nga xamante ne nii yaftaruuna dañuy duur di nar alallahi ci boroom di tabaaraka wa taala ba ay nar yoo xam dañ naan boroom bi la yawmal qiyaama bés pénc moo ñoom lan mooy seen lan mooy seen lan la ñu war a xalaat rek di ko njort ci mbugal gu leen nara a dal ëllëg mbaax njort ndax ñoom loolu dinañ ko bàyyi xel mooy bàyyiwuñ ci xel sax inna allah nañu xam ne ñoom de dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala la du fadlin ala naasi malgré yu ñaaw yooyu ñu def di waxal borom bi tabaaraka wa taala borom bi nag di leen di yéexe mooy du leen mbugal ci saase ñu bari ci ñoom ngir ñu delluwaat waaye ki nga xam ne moom nammul mu daal di dindeeku mu gindee futteeku moom moom lool sax du ko jariñ dara mu ne inna allah kon boroom bi tabaaraka wa taala la du fadlin boroom gëneel la de léegi nag ala naasi ci nit ñi walaa naan nga rëy gu rëy ci nit ñi moo tax mu leen di yéexe ngir ñu delluwaat ci moom walaakin na waaye nag malheureusement li am ba des aktharahum lépp ci ñoom laa na duñu sant xéewalu bàyyi leen fi négani leen ngir ñuy dellu ci moom ak xéewalim leen di defal duñ ko sant dara wama nu ta nekkul min sha'nin ci benn mbir wama tatluuta amul dara looy jàng yow rasulullah waaye nit ku nekk rek minhu ci moom min min al min qur'anin ci alqur'an naan wala taamaluuna te amul dara lu ngeen di jëf yéen yéen ñi nga xam ne yéenay jullit ñi min amalin ci jëf ak nit ñépp rek illaa lu dul kunna aleykum shuhuda ñun ñu ngi nekkoon ñoo xam ne ñun borom bi ñu ngi leen doon teewe lool te fekke woon nañ ko doon ko seede it tufiiduuna fiihi ba ngeen ciy dugg di ko jàpp di ko def de mooy lépp lu ngeen def rek borom bi mooy ki ko seede da fekke na ko wa ma yanzubu ta du fàddu an rabbika wëllif sa borom a tuuti nga xam ne ab atum wala li nga xamante ne nii mooy ab ab poobar lu ko gën a tuuti loolu moom amul lu ab mutaarda lu ko gën a tuuti fil ardi ci kaw suuf wala fi samaa'i du ñaar du caagante ne ci asamaan amul dara luy fàddu boroom di tabaaraka wa taala wala asghara min daalika amul sax lu gën a tuuti ab atum wala akbara wala lu ko gën a illaa lu dul ne loolu rëccul boroom di fii kitaabin mu ngi ci téere mubiinin bu leer di lawhul mahfuuz fala